min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabul aymaani wan nuzuur an abdillahi bni mas'uudin radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man xalafa ala yamini sabrin yaqtatu biha maala mri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiya allah laqiya allah wa huwa alayhi ghadban wa nazalat inna alladhina yashtaruna bi'ahdi allahi wa aymanihim thamanan qalilan ila akhiril aaya wa al imaamu Abdul Ghani rahimahullah muy indi xadis numéro trois cent soixante-cinq ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom mu ne an Abdillah ibn Mas'ud mu ngi koy jële ci Seydina Abdallah di doomi Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne neena qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama neena man képp koo xamante ne nii xalafa dafa waat ala yamini sabr ci waat boo xamante ne nii dafa tëj boppam mooy daf koo engagé voilà nga xam ne bu demee moom devant le juge ak ki nga xam ne mooy àtte moom waatam boobu da koy engagé voilà liñ naan gis nga voilà xam nga di nga gis en caaxaan en caaxaanologie muy en démocratie gars yi ñi nga xam ne noonu la ñuy def nga xam ne bu ñu woowee député bi ne ko ñëwal fii ci assemblée wala ab ab ministre boo xam ne daa am lu xew ñu jàpp ne moom. taxawu ci nam ci waroon a taxawee ñu woo woola nag loolu citoyen bu ne mën nañ la convoquer nee nañu voilà devant l'Assemblée nationale commission bi wala bu Sénat bi après boo ñëwee nag yow dangay ngay waat d'abord booy tàmbali da ngay waat ne yow fii mu ne lépp ngay wax li ngay wax dëgg la te gis nga te parole te li ngay wax noonu sera vérifié dinañ ko vérifier après bés boo xamante ne nii wuute nag lim xew yow de toute façon loolu tey condamnable yow moom tey waaw yow yaa dugal sa bopp te di nga am ay poursuite di ne la topp voilà loolu nag caaxaanologie la léegi bu dee ci l'islam mooy ngiñ nga ngiñ ngiñ loo xamante ni yow devant kii war a àtte nga giñ ne alal ji yaa ko moom wat naa kii moomu ko man mii maa ko moom nga xam ne daf lay engagé daf lay tëj sabro mooy alxamsu mooy ak sabro nga xam ne yow ngiñ la boo xam ne daf lay engagé tëj la voilà yow sa bopp mooy sa responsabilité lay dugal léegi nag mu ne képp koo xam ne dafa waat waat gu mel noo le tax dara taxul tax mu def ko yaqtati'u biha mu ci dagge di ci jële biha ca ngiñam loo lële maalam ri'im muslim alalu nit koo xamante ne nii ku gëm la koo xam ne ku wommatul ab jullit la voilà yow bëgg alalu jàmbur ji nga jël ko tax nga waat waaw ngir yow kiy juger wala ki leen war a àtte voilà léegi kon sawaay moo moom affaire bi voilà kooku lool la loolu la xam ne pare na ngir wax ngir jël alal yoo xam ne daga moomu ko de waaye alalu jàmbur mu ga waat ne moom moo ko moom ba juge bi finalement comme que waa ji amul preuve ndax waa ji bu ñëwee ne waa moo jël sama alal il faut mu preuve buy wane ne waa ji ko jël waaye yiñ ne nag moom lew la ñuy yow yow la yaa def ko liñ ko man mooy waatal léegi moom mu waat bu mu jaral ko waat ngir jot ci alal ji mu ne képp ku def lool yaqtati'a ngir mu dox daal di am daal jël bihaa ca waatam joo jële maalam ri in muslim alalu nit koo xamante ne ku jullit la moo xam góor ak jigéen a ci yem kéegi nag huwa fiihaa faajir te moom ca waatam joo jëlee moom ci boppam day wax mooy kàccoor la ci da ciy wax lu amul xam na ne li muy wax du dëgg waaye nag ci malgré lool kanam mu ñëw ne waa li la waat mu ne gis nga waa jooju laqiya Allah kooku de dina dajeek boroomam tabaaraka wa taala bu génnee àddina hee yawmal qiyaam waaye ci bàmmeelam lay tàmbale wa huwa te bu boobaa boroomam dina nekk alayhi ci moom ghadbaan dina ko mere lool lool waa joo mu ne nag wa nazalat mu wàcc innal ladina mooy aaya bi mooy mu wàcc aaya bi muy innal ladina mooy ñi nga xamante ne ni nii yashtaruna ñoom ñooy jëndee bi ahdillahi ci pattu yàlla yi wa aymanihim jël patt ak yàlla yow lu neex kii ci parce que moo taxaw daal bi ahdillah wa aymanihim ak seen samanan njëg goo xam ne xalilan gu néew ndax yow sa ngiñ goo gële ngay jënd ndax lan ndax terrain boo war a am quoi ndax suufu jàmbur boo bëgg a sàcc ndax yow portable jàmbur wala matériel jàmbur mbiru jàmbur tax nga jën nga waat ngir loolee jot ci kooku mooy samanan qalila kooku mu jënd ko gijam lële nga xam ne daf koo dugal daf koo tëj daf koo engagé léegi nag al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ciy teg xadis bii nga xam ne boo demee ci saxiix yi ñoom ñoo taqaloo ñaari xadis yi ñii nga xam ne <laughs> voilà daanaka moom moom moom moom ñoo taqaloo jom benn xadis yenn ñi benn xadis kese sax lañ ko def benn xadis la ndax ba benn xadis la voilà mooy da koo wax bi Seydina Abdullah ibn Mas'ud waxee lii léegi saxaaba bii muy indi xadiisam ah tam tegu ci daal di agsi ne ne ne ne ne ne lan la leen Abu Abdurrahman di mooy moo doon dàkkantelu Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu lan la leen nettali taalibe yi ne ko lii nag lii da la ñu nekkale ci yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne sadaqa Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman <laughs> wax na fiya nasal aaya bi mu wax ne loolu sax lii nii ci man nii ngeen di gis ci man la wàcc voilà léegi rek ci la nettalee hadis bii nii di ñëw léegi nag mu ne kon nag wa nan muy indi hadis numéro trois cent soixante-six mu ah, muy ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn mu ne an al-Ash'ath ibn Qays radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala wa bayna rajulin xusuumatun fii bi'r faxtasamnaa ilaa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam shaahidaaka aw yamiinuhu qultu idan yaxlifu walaa yubaali faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha ma'al imri'in muslimin huwa fiha fajir laqiya allaha wa huwa alayhi ghadban kon al imam Abdul Wali gis nga du yo hadis yi gis nga ne même bi la mooy ci moom mii la woon waaw <coughs> moom mii la affaire bi xewoon voilà <coughs> moom mii la woon mu ne kon an al Ash'as mooy al Ash'as voilà al Ash'as ibn Qays radiyallahu ta'ala anhu al-Kindi al-Kufi eh, <clears throat> radiyallahu ta'ala anhu mu ne eh, annahu qaala nee na kaana dafa nekkoon mooy bi mu laajee taalibe Ibn Mas'ud yi lan la lan la leen seen sëriñ bi nettali nii sànq nii ñun wax ko xadiis bi mu ne wax na dëgg moom Abu Abdurrahman ci man mii la aaya bi mu wax sax aaya boobu ak mbir moom ci man la wàcc mu nekk nag mu nettali taalibe yi Seydina Abdourahman euh, Abu Abdourahman yi di Ibn Mas'ud nan la demee woon mu ne mu ne leen kaana lii dafa kaana nii dafa nekkoon sama diggante man al-Ash'as <coughs> radiyallahu anhu wa bayna rajulin ak diggante benn góor waa lii nag <laughs> am na ci riwaay yu wane benn yahud la woon voilà <laughs> ñoom ñoom ñaar ñoo amoon problème ci suuf quoi moom lay wax nii mu def ci ci suuf ah mooy ah, suuf la mais foofu dafa am teen voilà mu ne kaana dafa nekkoon bay nii sama diggante wa bayna rajulin ak benn góor boo xamante ne nii daal fii bi xusumatun ak xulóowaale ak jàppante ak xëccoo kii ne maa moom kii ne maa moom ah fii biirin ci ab teen voilà léegi nag faxtasam naa ñu daal di dem Ah suñu xuloo googu la ñu yóbbu ko ci yonent bi salaam ngir dem mu àtte ñu ilaa rasuulillahi te ndawul yàlla la sallallahu alayhi wa fa qaala mu wax rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ma <coughs> yow a a chance comme que nee nga bi waa ji moom nee boo ko yor <coughs> yow nga ne yaa moom kon nag léegi shaahidaaka indil yow a chance léegi yow indil sa ñaari seede ah. Oh aw yaminu aw yaminu wala yow bu dee amoo ñaari seede rek ah <laughs> mooy yahud bii nii eh, moom la ñuy kii ah te ñaari seede yooyu mooy preuve yi indil ñu la mooy indil bayyina gi moo tax yeneen riwaay dane ko alaka bayyina <laughs> mais am nga am nga am nga preuve am nga dara luy wane luy wane ne yow li nga ne yaa moom lii te noonu la demee seeda qultu la ma ne ko déedéet fa qaala lil yahudi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yahud bi waatal loolu nag mooy lii rek waaw loolu ci yeneen riwaay yoo xam ne loolu noonu <laughs> noonee la ko leerale boo demee ci Sahih ah, Imaamul Buxaari yooyu di nga ko fa fekk muy leeral lii boo demee foofu fële hmm, moo tax ci yooyu da ne kaana bayni wa bayna rajulin minal yahuudi ardun voilà ardun voilà <laughs> dañoo amoon problème suuf mooy daa maale teen léegi nag. nee na kon bu ñu ci hadis bii ñu nekk nii mu a yonent bi saa a am ne ma shahida ak indil sa ñaari seede mooy indil sa preuve yuy mu yëw bi moom mu waata ah, voilà qultu sayyidina al-Ash'ath nee na radiyallahu anhu mais yonent bi sa moom mu waat man moom aw ma preuve aw ma ñoo xam ne moom laa mën ñii ñoo may seedeel ne maa ko moom waaye nag kanta moom mu waat mais kii kii kii day wat kii san kon bu konoon te kon yaxlifu day wat wala yubaali faalewul lool kii kii da kii amul parole amul kaddu <laughs> xam nga lu leen lii la te xaadisatu ñoom ñoom ñoom Abdullah ibn kii bi <laughs> ñoom Muhayyisa <laughs> bañ ne bañ leen ne ay yéen waat leen ak Abdurrahman ibn Sahl waat leen nag cinquante juróom fukk ko waat ci yéen wala Euh, ñoom ñu ne daal lan lañuy waat ci loo xam ne ñu fekkewuñu ko te kiiwuñ ñu ne kon yahuud yi daal di waat cinquante ci ñoom ngir setal seen bopp que ne ñoom defuñu ko laalawuñ ci dara ñu ne moo waat kon ne ko far waroon nañ dama ñu rayoon nit ne nañoo waat <laughs> ne defuñu ko kon <laughs> voilà noona al imam Ash'ari radiyallahu anhu mu ne yeneen riwaaya sax sax mais idan yaxlifu wala yubaali nga ne waa ji souvent man mën ni ñaari seere wala moom waat mais idan kononte kon non bu dee loolu moom day waat ah loolu loolu déranger wu ko wala yubaal yi tam mais mais mais mais moom faalewul loolu laa wax moom yoonam newu ci bu dee waat kese dee mu teg sama alal gii ci loxo mais day waat pare na ngir def ko. fa qaal léegi nag mu wax boobu ca booba rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man xalafa képp koo xam ne dafa waat ala yamini sabrin ci ngiñ koo xam ne moo tëj boppam voilà moo engagé boppam ci loo xamante ne devant le juge wala loo xamante ne digganteem ak boroomam ak yooyu mu daal di waat ngir lan daal di dog daal di jël bi haa ca giñam loo lële maalam ri'in muslim alalu nit koo xam ne way gëm yàlla loolu la alhamdulilah fii amul mafhum de amul nga ne ah attention kon kay man bu dee ne alalu bi yéeféer la ah, ah, ah, ah c'est très bien c'est ok dañ naan la ban ok mooy yow xanaa da ngaa feebar ok wul loolu yi dafa xaraam nga naan malade bon lii amul <laughs> parce que jullit ñi ñoom la charia bu ñu wax ñoom lay waxal mais tekkiwul zimmi bi ki nga xam ne du jullit nekk ci réewum jullit ni nga boo waatee devant le juge ngir jël àllam benn la voilà da ngaa gàcce da da laa da laa bi te ne borom bi di wax maay fayaakoon bi yeneen tubaab saa saa waxoon ko mu Seydina Abdallah ibn Unais te ne képp koo xamante ne nii yawmal benn jullit du dem àjjana fekk dafa yoral àq bi yéefér lu dul dina ko fay benn yéefér dem safara mu yoral àq yëpp jullit lu dul dina ko fexe fay dawal waaw. affaire loolu mooy nit nit nit voilà fii dafa wax jullit parce jullit ñi ñoo gën a tedd ci nit ñi voilà te tamit ñoom la ñoom seen doxlante lu bari seen entre ñoom la seen diggante la woon waaye boo jëlee xaalisu bi yëfu nga ne ko tungaay waat ne yaa ko moom ñu bàyyee la ko yow xam nga ne yow yaa ci yéene kon nag mu ngi noonu le mu ne kon man xalafa képp ko waat ala yamini sabr ci waat goo xam ne moo engagé waa ji ko ci waatam gi da koy tëj voilà mooy da koy naq gis ne noonu mooy naq na la léegi nag soit mu naq la ci lu baax wala ci lu bon bu dee dëgg la waaw tëj na la engagé na la mooy baax bu dee du lool mooy al yaminul yow yaa ko tay di waat loo xamante ne du dëgg mooy di naq nit ki safara bu boobaa li yaqtatia ngir mu doge ci bihaa ca waatam yoo gële maalam ri alalu nit koo xam ne muslim way ngëm yàlla la huwa fiiha faajiru aji wommatul yàlla la waajay waat huwa fiihaa ca la faajirun da cee kàccoo xam ne ne waxul dëgg laqiya allaha kooku de dina dajeeg borom bi tabaaraka wa taala wa huwa ba muy dajeeg moom moom de alayhi ca kawam ghadbaan dina ko dina ko mere boo lool sax al imaamu Abdul taala muy indi hadith bi mujj li nga xamante ne ni mooy buntu bii léegi mooy euh, ci euh, téere bi voilà parce que day indi waxoon naa la après day indi mooy ci li mu bëmbëstale téere bi di kitaabul aymaani wan nuzur wax naa la après dina indi ay buntu pas benn kese dina indi ay buntu kon nag mi nga woon léegi nag mooy dina indi euh, ñaari buntu lay la koy def léegi nag kon xadiis bi mujj nii ci mbëmbëstal bi laata muy dugg ci buntu mais benn ci ñaari buntu téere bii muy xadis numéro trois cent soixante-sept ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar mu ne an Saabit ibn ad-Dahhaak al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu annahu baaya'a rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam tahta ash-shajara wa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man xalafa ala yamiinin bi millatin ghayri al-islaami kaadiban muta'ammidan fa huwa kama qaal wa man qatala nafsahu bi shay'in uddiba bihi yawma alqiyaama wa laysa ala rajulin nadrun fi ma laa yamlik wa fi riwaaya wa la'nu almu'mini ka qatlihi wa fi riwaaya wa man idda'aa da'waa kaadibatan liyatakassara bihaa lam yazidhu allahu illaa qillan kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne an Saabit ibn Dahhaak mu ngi jële ci kii saxaaba bi nga xamante ne nii moo tudd Saabit ibn Dahhaak eh, al ansaar yi bokkoon ci waa al ansaar ci waa banu Abdil Ashhal eh, al Xazraji radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu kaana moom de baayaa dafa jaayante ak rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama tahta shajara ci suufu garab ga mooy bay'atu ridwan moom ndaw jaloore fekke na ko bokk na ci saxaaba yoo yële suñu boroom naan hmm, innal ladina yubayi'unaka tahta shajara ah ah yadullahi fawqa aydihim ah mooy innal ladina yubayi'unaka innamaa yubaayi'uuna Allah voilà <laughs> yadullahi fawqa aydiihim moom mi bokk na ci ñoom ñële mu ne kon jaayante nag ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama ca suufu garab ga mooy Hudaybiya wa anna rasuulallah tane ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama qaala neena man halafa képp koo xamante ne dafa giñ ala yaminin ci giñ bi millatin ghayril islam ci beneen wu yoon wurul islam wala kaadiban ba pare moom mu nekk xaalam moom moo ko tey nekk koo xam ne day expliquer day wax lu amul moo tax am mi daan tay ko xam ne ne li wax du dëgg mais mu jaral ko waat naan bu dee lii man defuma ko wa wa gaa yi ne ko sawaay yow dégg naa ne yaa jël lii mu waat te xam na ne moo ko jël de waat naa ci yàlla ne bu dee ne maa ko jël yàlla naa nekkub yahut la wax voilà loolu la yàlla naa nekkub animiste yàlla naa dee nekk koo xamante ne yii fiir laay doon voilà loolu lay nii mooy képp koo xam ne day waat ala <laughs> man xalafa ala yamini bi millatin ghayril islam naan bu dee lii maa ko def wala ñu ne yaa def mu ne defuma ko waaw bu dee maa ko def yal naa kii bu dee maa ko jël yal naa nekk kéefër yal naa nekk buda ab buddhiste yu mel noonu ah di waat ala yaminin bi millatin ci yoon ghayral ghayr bi millatin ghayril islam bu wuteeg l'islam kaaliban mu nekk xaalam nekk koo xam day expliquer day wax lu amul moo ko tey mutaamidan ta moo ko tey de nekkul ne yi daa lënt moom tey da war a di waat lu leer mais da koo na ko voilà pour sauver son honneur quoi day ñaaw après wala bon fi ma ñaaw ñu ne voilà wala daa ci tax mu tay waat loolu parce que moom y avait des circonstances atténuantes loolu amu ci ma ne moo ko tey yaram la waaye léegi nag fa huwa mu ne waaw kooku rek bi moom waajul kamaa xaal comme ni wax voilà mooy gis nga de toute façon kooku moywul kooku moom noonee lay deewee dee nekk bouddhiste wala animiste walay sax <laughs> waman qatala mu ne <laughs> cëy mooy bu ko yàlla repêché après kooku moom noonu lay deewee mu ne waman qatala képp koo xamante ne nii moom daal dinay faat nafsahu boppam bi shay'in ci benn mbir xaru voilà yow da ngaa kii quoi yow comme sabre bi sapon na yooyu samp ko rek daal di ciy tëdd parce que nee ngay da bañ sa honneur voilà ak gars yi fii daal man daal hmm, sama der bëggu ko ko yàq léegi nag nga dem xaru ji walla jël dara rey sa bopp wala jël li nga xamante ne ab jaasi dabbus ko sa bopp wala jël ay comprimé daal di koy naan yu bari surdosage nga daal di faatu mu ne képp koo xam ne dafa rey boppam di say in ci benn mbir uziba bihi yawmal qiyaama bi yawmal qiyaama loolu lañ koy bëggale gis nga loolee ne ñoom la ñuy jël bu dee jaase dañ koy jël di ko di ko bugale di ko dóor di ko rey di ko jam bu dee ak jam la defoon di ko def moom lañ koy bugale bisub taxawaay ba walay sa la rajulin nazr mu ne ta nag amul ci kaw benn góor amul benn nizar bu muy def fii maa laa yam lit loo xam ne moo boo manoo jël alalu jàmbur naan dama ci nizar waaw toog naan eh, saay yow de man de sa alal sa sa sa sa salaire bi léegi naa salaire bu 2000 euros nga am léegi man de nizar naa mooy bu weer wi deewee ah, man nizar naa def lii dañ naan non non non yow doy nizar doon nizar ci loo am waaye salaire bu jàmbur nga naan <laughs> <laughs> kon nag amul benn góor nadrun benn nidar fii maa laa yamlik ci loo xam ne moomu ko mu ne wa fii riwaaya am na ci benn riwaaya bi ñu solo xadiis bi walaanul mu'mini ka qatli nekk tamit di di laanu nekk koo xamante ni da ngay rëbb way ngëm yàlla gi mooy jullit bi rek ka qatlihi mook nga faat ko ñooyem voilà rëbb ab jullit ak nga faat ko benn la voilà yàqu ko assassiné yéen a yem mu ne wa fii riwaya am na ci beneen ni ñu soloowe hadis bi waman iddaa yonent ci wàllu saa saa mu wax ba léegi de waman iddaa te képp koo xam ne dafa wootewu da'wa kaadiba mooy wootewu woo xam ne ay nar lu dëgg li bi biha ngir mu bareel ci bu dee ci wàllu alal la wala bu dee ci wàllu dayo wala wàllu daraja wala wàllu ni ko nit ñi di fonki muy wax yoo xamante ne du wootewu ay mbir yoo xam ne du mu ne ab waliyu voilà di gëm loolu ñu ne leen waliyu la kooku daawaa la day wootewu daawaa kaayibal woo xamante ne day nar xam na ne moom du tuus waaw daanaka la waa ji doon wax sax naan waliyu buñ xanaf lam bi voilà boo xam ne boo dindee waaw du am wóyoo koy des daanaka loolu la muy usurpation d'identité di toje li nga xamante ne jël wala ziggu waroom xam-xam yu mag yeeg ñu sell ñi naan moom la di wootewu loolu la ah li nga biha ngir nit ñi di ko jox addiya yi di ko gën a di ko fonk di koy fu mu jëm ñu koy indi euh, hôtel yu mag yi fa lañ koy teg di ko teg fu ne ngir muy gën a bari ay mbiram voilà di ci gën mag màgg tamit ca ñoom kooku moom tamit ki nga xam ne dafa ñëw di woote ne moom daa mën a jàngale mooy daawa mooy nga woote wu daw di gëmloo ne nit ñi daa nga mën ngaa kii yar doomu nit ñi mën nga leen a xamal ñu jox la ko ndekoto amoo compétence te yaa ko tey xamoon nga ne yow manoo jàngale mooy amoo sax base yi amoo compétence nga jël xaalisu nit ñi ñu lay fay weer wu ne nga ciy amee alal di ci tege di ci jënd say kër di ci takk say soxna bu def soxna la nga ciy defar say affaire di ci entretenir sa jëkkër ak say affaire di jënd say kër yooyu da nga te xamoo tous yaa ko tey amoo niveau léegi nag nga yàqal xale yépp gaa yi am ci yow li nga xamante ni mooy yaakaar bu rafet rek bàyyi laa seeni doom ndekete yoo dinañ fa nekk dix ans duñu xam tous daanaka moom ñu génnoon sax da nekkoon di jaay mburu sax moo gënoon ci ñoom walla iyaadu billaah loolu lépp ci wootewu loo xamante ni du dëgg la voilà li yatakassara biha léegi nag loolu nag ci wàllu alal ak yëpp voilà di wootewu naan yow te compétent ci lii voilà gaa yi jox la man ngaa tabax vrai maçon voilà yow maçon ni nga ko mane waa ji ñëw conclure ak yow ne la sama terrain bii de damaa bëgg nga jaayal ma ko nga nga nga tabaxal ma ko ñaata nga ne ko cinq millions ngay waa ji kii jox la yow nga ñëw tabax tabax boo xam ne si baaba ci boppam dangaa jëw daanaka suuf kese nga ko ci def ndax waa ji de en plus sax yow manoo nga ñëw ni nga tabax affaire yi dëng yi kii léeg-léeg waa ji dëkk te yàggul ay fissure fii xar fii demee nii mooy affaire ba toj mu far mer. kooku nga foog ne noonu ko def yow après yow sax ginnaaw ba ndànk quoi <laughs> yonent waaye saa saam ne képp ku yooyu yëpp la mooy dafaa yi dafa bari nekkuñu fi di lim yëpp ku dem ci saraay amaana foofu dinañ gën a leeral affaire yi wa man it kon képp ku woote daa waa kaas yow woote woo xam ne ay naar la lu dëgg liyatakassara biha moo tax ci benn liyatakabbara biha ngir mu màgge ci féete nit kaw jim cee bari le ay dayoom ay darajaan gin cee rëy gin cee bari le bihaa cat woote ga muy woote nit ñi gëmal ko ko lam yazidhu llahu kooku de borom bi tabaraka wa taala du ko yokk illa xilla lu lu néew lu dul néew mooy lam bëggoon mooy di bari le borom bi mooy du def barke ca la muy am léegi nag début bi di nga yi nan ay sa ba li ngay wax waay yow waa fii ni ndax nit ñi bari le fii mu ne waay yow li mu yor di traîner lu ne doomam yi fu ne neex nañuy dem ndax alalam li nga xam waaye dafa néewal ma ne loolu ma ne yow xaaral mbiru yàlla <laughs> yàlla yàkkamtiwul ndax ket te nii na ko yeneen trois cent cent waxe noonu la am mooy waa ji amul baat des fois xaaral ba ci kanam dund gi yàggul wallahi yaay yii dinañ toog di ko yërëm voilà voilà maywul ñam doon nax ci ñoom lay ñëwaat ngir ñu dimbali ko ci situation yu grave yi nga xam ne borom bi bu tuubul daal borom bi mu ngi ko koy xaare ci kanam kon nag foofu la buntu bi fii la mbëmbëstalu téere bi ci kitaabul aymaani wan nuzuuru wan nuzuuri daal di yem léegi nag bii di ñëw mu ubbi buntu bi nga xam ne mooy buntu bu njëkk après mu teg ci beneen buntu après téere bii nii di kitaabul aymaan jeex wallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam ala